ci suñu jotaa bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ah, ñu ngi woon ba léegi ci fatxu makka di gazwatul fatxi gisoon nañu ci jotaay bi weesu tarjama bu seydina abdallah ibn abi umaya almaxzumi radiyallahu taala anhu wa ardaa mi nga xam ne aleyhi salaatu wassalaam mu ngi daje woon ak moom ak doomu bayti xam bi di abu sufyaan ibn alxaaris ibn abdilmuttalibi radiyallahu taala an iljamii dajeeg ñoom bërëb buñ naan bi niqil uqaab kama dakara imaamu ahli siyari wal maghazi al imaam muhammad ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa ala abiihi ñu newoon kon ci yoon wi jóge makka di dem di

radiyallahu taala anhuma gisoon nañ ku nekk ci ñoom seen tarjama walillaahi alhamdu wal minna tey ñu waroon a continuer ci yoon bi ba léegi ah loolu la ku mel ni imaam al Bayhaqi raxmatullaahi alayhi di nettali boo demee ci xadiis bi imaam al Buxaari yu raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo na ko noonu imaamu Muslim ibnul Xajjaaj al Qushayriyu an Naysaabuuriyu raxmatullaahi alayhi alqushayriyu annaysaabuuriyu raxmatullaahi alayhi waaye ñoom bi ñu ko soloowee muy asheykhaani ñoom tudduñu fi mu xewe woon te tudduñu bokk li nga xamante ne mooy époque bi waxuñ na woon ci fatxu Makka ci yoonu dem Makka la xewe woon tudduñu loolu waaye ku mel ni imaam alxaafiz ibn kasiir raxmatullaahi alayhi boo demee ci albidaaya wa nihaaya mu ne walamma intaha rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ila marri dahraan nazala fiihi fa aqaam kama rawa albuxaariyu raxmatullahi alayhi an yaxya bnu bukayrin an allaysi wa kadhalika wa muslimun an abi tahir an abi wahbin kilahuma an yunusa an az-zuhri an abi salama an jabir ibn abdillah radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala imaam al-hafiz ibn kathir mu ne wa lamma intaha rasulullah ila marri dhahran mu ne bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi àgg bërëb bi nga xam ne lañ naan marr Dhahraan muy bërëb boo xam ne dafa nekk diggante Makka ak Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam te loolu tuddoon nañ ko ci riwaay imaam Ibn Isxaaq bi biñ doon wax ñaata lañu woon bi mu naan summa mada xatta nazala marra dahraani fi fi ashrati alaafin min bi imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi doon wax ne ginnaaw gi yonent bi alayhi Medina di dem fi nga xamante ne mooy makkatal mukarrama zaadahu llahu zaadaha llahu tashrifan wa takriman ba ni muy dale wàcc fi nga xam ne mooy marra Dhahraan ànd ak dix mille personnes ci jullit fi mu doon waxee naan fa sabba'at Sulaymun wa ba'duhum yaqulu allafat Sulaymun wa allafat Muzayna ila axiri ma qaalahu al-imaamu ibni Isxaaq mooy bim naan waa banu Sulaym waa Sulaym nekk 700 am ñu ne noonoo mil lañu woon waa Muzayna nekk mil boo boolee ci mbooloo moom yépp waaye yoon wi nag xam nga am na benn mbir moo xam ne man nga ma ko laaj ne ma we gis nañ ne bi ñuy gis kañ la génn ñaari wax a ci am mooy génn bi ñaari wax moo ci am mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ginnaaw bi ñu dëppoo ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci ramadan weeru koor la génn jóge makka jóge medina ngir dem makkatal mukarrama li fathiha ah, ginnaaw bi ñu dëppoowee ci loolu bés yi dañ cee wuute comme niñ ko gisewoon ci xadiis Seydina Abu Saïd al-Xudri bi sanadin saxiix mu ne deux jours xalawna min Ramadan xalataa min xalaat xalaa min Ramadan ñi ñaari fan après Ramadan ci Ramadan ci la génn kanta jullu ahli siyari wal maghaazi minhum imaam ibn Isxaaq bi riwaayati saxiixa ma imaam al-Waaqidi wa gayrihima ñoom ñu ne li ashrin xalawna min ramadan wala madayna min ramadan min ramadan après jours de ramadan ci weeru koor ci la génn loolu moo am ci ñaari wax yooyoo ci am kanta kañ la àgg foofu la wax yu bari am ñii ne dix-neuf ñii ne dix-sept ñii ne vingt mooy lañ doon wax voilà léegi mooy dinga ma ne waaye mais yow tuddoo ni ñii dañoo woor de ma ne dinañ ko tudd dañoo woor mais dinañ ñëw ci côté boobu côté boobu dinañ ci ñëw dinañ ñëw ci côté koor gi dinañ ñëw ci côté koor gi kii ne kon buñ continuer bu ñu kon imaam imaam alxaafiz ibn kathir raxmatullah aleyhi mu ne kon bi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la agsi marra dhahran nazala fiihi faaqan mu kampe foofu daal di fay wàcc mook saxaabaam yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu ne kamaa rawal buxaariyu an yaxya ibn bukayrin an al-layth wa muslim an abi taahir an ibn wahb mu ne kem ni nga xam ne noonu la ko soloowe imaamul Buxaari rahmatullah yi ci saxiix bi mu jëlu ko ci kan an Yaxya ibn Bukayr mu jëla ko ci Yahya ibn Bukayr an al mu jëla ko ci al-Layth ibn mu ne naka noonu la ko imaam Muslim ibn al-Hajjaj daal di solo an Abi Tahir di sëriñam Abi Tahir an ibn Wahb mu jëla ko ci eh, imaam Abdallah ibn Wahb taalibe imaam Malik boobu kilahuma kilahuma mooy kan kan mooy imaam al ak imaam ibn Wahb ñoom ñaar ku nekk jëla ko ci Yunus ibn Yazid al-Ayli radiyallahu taala anhu wa arda an Zuhri mu jëla ko ci imaam Zuhri an Abi Salama mu jëla ko ci imaam Abi Salama an Jaabirin mu jëla ko Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhuma wa ardaahuma voilà sauf que mooy li ma la wax sànq imaam al-Hafiz ibn Kathir ku liir lii da ngay foog ne xay saxiixayni ñoom dañu ne affaire bi fii la xewoon mais ñoom waxuñu waxuñu kañ la dañ ne dañu wax xadiis bi saa ñu tudd kañ la woon waaw léegi kon le boo kantaa imaam al-Hafiz ibn moom fii la ko indi naka noonu imaam al-Bayhaqi tamit fi la ko indi te dinañ indi riwaayam moom ci Fathu Makka ci yoon bi ci la indi nettali bi ana Seydina Jaabir ibn Abdillah lan la wax radiyallahu ta'ala anhuma mu ne kunna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi marri dhahraani najtani al kabaas wa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala alaykum bil aswadi minhu fa innahu atyab qaalu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam akunta tar'a al-ghanam qaala na'am wa hal min nabiyyin illaa wa qad ra'aaha Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kon Seydina imaam imaam jaabir ibn abdillah mu ne kunna maa rasulillahi sallallahu alayhi wa mu ne dañoo nekkoon ak yonent mi alayhi salaatu wassalaam bi marri dhahraan fi nga xamante ni mooy marru dhahraan muy diggante Makka ak madinatul uh, munawwar ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam la lan lañ doon def mu ne mu ne najtanil kabaas najtanil kabaas ñuy witt di këyir li nga xam ne mooy alkabaas alkabaasu waa lan mooy kabaas mooy samarul araak kabaas mooy li nga xamante ne nii fruit la buy nekk ci garab gi nga xam ne ci lañuy jële soccu boobu Udul Arak Udul Arak xadiita yaa xadiita yaa Udal Arak bi saxriha amaa taxsha yaa Udal Arak araka law kunta daa Euh, euh, qatlin aw kama qaal la qataltuk fama najaa minni yaa awda siwaaki siwaaka awdul araak awdul araak al araak mooy kii bi nga xamante ne ci la soccu boobu soccu boobu soccu bi nga xamante ne moom lañuy ñuy soccoo te yonent bi aleyhi doon ko soccoo te mu bari ay ngëneel garab gi nag meññeef ya fay génn muy fruit yi moo tudd alkabaas mu ne loolu lañ doon witt ba ñu nekkee marra dhahraan di ko këyir mu ne wa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bi ñu koy wit aleykum bil aswadi minhu fa innahu atyab yonent bi aleyhi salaam gis leen ñu koy wit ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum mu ne leen maa leen di dénk bi nga xam ne mooy ci fruit araki yi nga xam ne ñoo ci ñuul tànn leen yu ñuul yi ndax ñoo gën a neex xaalu saxaaba yi ne ko mais yaa rasuulallah yow ndawu yàlla li sallallahu alayhi wa sallam akunta tar'a ñu ne ko ah waaye yonent ma lay saar sàmm yow da doon da nga doon euh, sàmm ay xar ay gàtt gi da leen doon sàmm da nga doon sàmm gàtt ndax lan noo tax ñu laaj ko ndax mais àll bii moom garab yi nga xam ne ci àll bi lañ ne ki ci mën a xam ne bii moo dàq ci ci ci fruit yi kooku mooy kooku expérimenté na mbir yi ah du lu muy waxantu ah, kii da koo dund ah dafa mel ni kii di wax lii dafa masa expérimenté vie bu mel nii ba bu doon witt ay araak ba xam ne yu ñuul yi ñoo dàq yeneen yi looloo leen jaaxal ñu ne ko waa waaye yaa rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam akunta tara al ghanam waaye yow sa wax jii de dañuy nuru waxu ko doon sàmm de waaye yow da doon sàmm kon xaala yonent mi alayhi salaatu salaam leen naam aha kay man kay dama doon sàmm sàmm sàmm hee xam naa ko de ne wa hal min nabiyyin illaa wa qad ra'aha ne leen sax est-ce que waxuma la man rek waaye est-ce am na bu yonent lu dul ne masu koo def <laughs> mooy comme la waxoon amul yonent yonent bu ne ab yonent bu ne mas naa sàmm ba ci wam alayhi salaatu wasalaam loolu ñun siira bi gisoo nañu ko bi ñuy gis bi ñu débuté siira bi gisoon nañ ne yonent ba alayhi salaatu wasalaam da doon sàmm sàmm na ca diyaaru Saad ba nga xam ne ca la nekk ca yaayam joo jële doon ko nàmpal di sayyidatu euh, euh, euh, Halima Halimatu Saadiya radiyallahu taala anha doon na fa sàmm mais doon na sàmm Makka gisoon nañ doon na sàmm Makka moo xaritam boo bële loolu yépp mais saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom xamuñ ne woon na yonent mi alayhi salaam doon na sàmm ndax lool c'était bien avant la révélation waaw mu ne leen kon naam si was naa sàmm dama doon sàmm gële dama doon sàmm ay gàtt de est-ce que sax wa hal min nabiyyin illaa wa qad ra'aha est-ce que am na bi yonent boo xam ne masu koo def nga ne waa mais <coughs> laaj bi mooy lu tax yonent yi alayhimu salaatu wa salaam di sàmm naan gis nga ki nga xam ne mooy sàmm ay alxanam muy gàtt yi ñoom ñépp da gis dañ cee jaar mu nekk loo xam ne da leen di wan seen mission bi nekk seen kanam muy min ru'atil ghanam ila ru'atid duwali wal loo buur yàlla di leen fa wan ne da di jaar ci lii formation la di nekk ci ginnaaw xar yeeg bëy yi ñuy daw di jaar nele nga war leen a kar léeg-léeg nga toog ba foog ne yaa ngi noppaleku am wu rëcc ci jaar nele nga war a dagg lépp daw dàq yi topp ci ginnaawam ba indiwaat ko ci biir di canaliser nag xar yeeg gàtt yépp ñu nekk ci siraat nekk ci yoon. du ñu ruur toolu jàmbur te tamit doo leen sàggane nga leen di jox li baax ci ñoom di leen xont di leen dundal te bu leen lor naree dal nga protéger leen daanaka ñoom sax yow dootoo ami nelaw say nelaw ak lépp danga koy kale ci jur ji loolu lépp danga koy kale ci jur ji loolu lépp da nga koy kale ci jur ji ci troupeau bi ñoom ñooy ñi nga xam ne seen maslaxa ci ngay dox waaw loolu nag nga xam ne yonent yi alayhimu salaam loolu lañ doon def jur gi mais noonu la leen suñu boroom di wane ne ci kanam dama leen di jox mission woo xam ne noonu la mel ndax ñoom moo tax le pasteur le pasteur am sens bu mel noonu ki nga xam ne mooy sàmmkat bi mooy ne nit ñi tamit côté boobu dañoo yor ñoo jur gee fa niroo mooy ne ni ngay gisee ci jur gi ñoo xam ne am na xar yoo xam ne surtout xar yeeg yooyu ñoom dañoo lewet mais diñ ci gis yoo xam ne ñoom moom fi nga leen canaliser teg leen fa duñ fa jóge mais am na yoo xam ne loo man di def dinañu génn ci mbooloo mi daw muy nit ñi tamit yonent yi alayhimu salaatu salaam bu ñu leen di fexe di leen woo ci ci l'islam même ñi ci jot a nekk il faut ñu nekk di leen surveiller tout le temps di leen di leen suuxat ndax ay njëmbat lañ yoo xam ne dañoo soxla ku leen di suuxat bi nuurillah ci li nga xam ne mooy leeru yàlla te loolu mu ngi jaar ci yonent ba nga xam ne moom lañ yónni ci moom waaw moo tax ñu nekk ñoo xam ne comme li suñu boroom wax laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim waaw nga amaale ci ci di di di di di di di sàmm gàtt gi yërmande googu ak teey gi ak gis loo xamante ne leer na ne lii moom foog nga muñ waaw muñ kese la ciy mën a génne dóor xar mi moom boo ko dóoree day gën daw waaw nit ñi tamit moo xam ne noonu la ba nit ñi boo yoree mooy bul foog ne yow li nga yaakaar ne nii lay doxe ak ni nga ko bëgg lay demee tout le temps dina am ay brebis galeuses waaw ñoo xam ne dangay wax ba foog ne ñépp joxe instruction yi am ku ñëw def leneen loolu nag bu dee na yow àndoog muñ àndoog patience dootoo bari ñu la topp ndax ñoom ñépp ngay far dàq moo tax suñu boroom nag ginnaaw bi jaaree noon ñu mu jox leen nit ñi ñi nga xam ne ñoom lañu wër a jiite ñu leen di jiite ci gën jaarafet amin anam ba aleyhi salaatu wassalaam yonent suñu boroom ne ko wa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghaliza alqalbi lam faddu min hawli allahu akbar ne leen nag dee leen jéggal fa'fu anhum wasfah te na nga leen di kii ñuy def nga mel ni gisoo waaw ci loo xam ne garaawul man nga ko bàyyi mu paase du loo xam ne lu xaraam la waaye boo bàyyee mën naa am loolu rek mu nekkum njàngat ci ñoom wa shawirhum fil amr te dee leen boole ci mbir yi léeg-léeg dee leen deel discuter ñoom ci yenn point mbir yi looloo tax keroog bi muy génn Uhud jamaa saxaaba sallallahu alayhi wa sallam sallu alayhi alayhi salaam ba muy dem Badar jamaa saxaaba daanaka lu xew rek jamaahum ci yu mel noonu laaj leen moom alayhi salaatu wassalaam Allahu kon loolu la suñu borom ne ko fa bi ma rahmatin yërmande gu rëy la sa borom defal boo xam defalu ko keneen ku dul yow looloo tax linta lahum nga nooy ci sa saxaaba yi nooy ci ñoom malgré doomu aadama ak défaut nga mën a muñ yépp mën a nekk foo xamante ne le plus grand nafiq de tous les temps mu ngi fi ta ma soo wax dem leen cori boppam muy Abdallah ibn Ubay ibn Salul ak li mu def lépp yonent bi alayhi salaatu salaam di wax mun a ko waaye romb di wax mun a ko sori ma sa mbaam maa ngi may xeeñal sa mbaam mu ngi xeeñal suñu fii waay waaye yonent bi alayhi salaatu salaam waxul ne rey leen ko de déedéet saxaaba ba tëb na ko sa mbaam waay yow sa yow yaa gina xeeñ xunn la wax mbaamu yonent bi alayhi salaatu salaam gaa yi commencé dóorante yonent bi alayhi salaam di leen calmer waaw waaw malgré li ko kooku wax keroog bi mu génnee àddina moom Abdallah ibn Ubay yonent bi alayhi salaam doom ji daa ñëw laata muy génn àddina laaj ko mantoom mu jël mantoom jox ko ngir mu solal ko doom ji wax mu jullee ko mu pare ngir jullee ko waaw malgré li mu def lépp kon fa bima rahmatin min allahi linta lahum allahu min ru'ati al-ibli al-ghanami min ru'ati al-ghanami ila ru'ati ad-duwali wal umam waaw jóge ci di di sàmm ay gàtt dem di sàmm li nga xamante ne mooy mooy peuples yi ak nation yi ak communauté yi ilaa yawmiddin moom alayhi salaatu wassalaam waaw ak tamit le fait que nekk ak ñu fragile gàtt yi niñ fragile nga mën a am ci ñoom pouvoir di leen cawi yar bu la neexee di leen def waaye loolu lépp nga bañ koo def yooyu yépp nga bañ koo def loolu moo tax dañ faa jaar moo tax yenn jikko yi boo ko gisee ci yenn nit ñi mooy ñoom amuñ expérience de vie moo tax xam nga wax ci muñ yomb na waaye jëfe ko lool moo lool moo jafe boo gisee gaa yi léeg-léeg euh, mooy ne gaa yi dañoo amul expérience de vie rek waaw ndax bu fekkoon ñu ñu ñu ñu jar bu yenn yi expérimenter yenn yi dina leen may muñ waaye léegi gars yi dañuy nekk dañuy am 40 ans di door a jàng muñ ñu may leen soxna nag ba 35 an xamuñu luy muñ dañ ko doon dégg képp ay enfant gâté lañu woon. ndaw si it yi waaw deux gate yu ñu boole waaw ñu dal ñu jël ñaar ñoo xam ne ñoom ñépp dañ leen a gate waaw ñu boole leen nag ku nekk nag ne ànd ak sa muwaa gu rëy goo xamante ni sa nafsu lu ñu wax mu ne man man kenn duma yeb kenn duma sàngam ak kenn duma nàngam kenn du ma sàngam ak kenn du ma nàngam moo tax mooy dëgg nga gis leen fantashuroo ñu daldi tasaaroo sëya tasaaroo wal iyaadu billaah ndax kenn muñu ndax xamuñu luy muñ sax xamuñu luy muñ ay enfant gâté lañu woon ay enfant gâté lañu woon kon yonent ma aleyhi salaatu wassalaam ne leen naam mas naa sàmm kay wa min nabiyyin illaa wa qad ra'aaha est na sax benn yonent boo xam ne masula sàmm gàtt loolu mooy riwaayu saxiixayni imaam al Bayhaqi raxmatullah alayhi soloo lu mel ni riwaayaam moo gën dugg ci détail déglul li mu wax moom imaam al Bayhaqi ci Dalaa'ilun Nubuwwa mu jëla ko ci abu abdillah alxaakim an-Naysaburi an-Naysaburi raxmatullaahi alayhi an al-Asami mu jële ko ci al-Asam an Ahmad ibn Abdil Jabbar an Yunus ibn Bukayr mu jële ko ci Yunus ibn Bukayr an Sinan ibn Ismaïl an Abil Walid Sa'id ibn Mina annahu qaala muy sanad boo xam ne mursal la muy sanad boo xamante ne ni mursal mu ne lamma moom abul walid sa'id ibn mina rahmatullah ala al jami' mu ne lamma faraga ahlu mu'tata wa raja'u amarahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil masiiri ila makka falamma intaha ila marri dhahraan nazala bil aqaba fa arsala al junaa yajtanuuna al kabaas fa qultu li Sa'iid mu ne lamma faraga ahlu Mu'tata mu ne keroog bi nga xam ne waa Mu'ta Fakrish yaakaar naa ne loolu moom fàtte woo muy waa Mu'ta ñi demoon ghazwatu Mu'ta jayshul umara ñi nga xam ne ñoom la alayhi salaatu wassalaam yónni woon bi qiyaadati Zayd ibn Haritha wa Ja'far ibn Abi Talib wa Abdallah ibn Abdallah radiyallahu taala anil jami loolu faag naa ne fàtte woo ñu demoon fële ngir laaleeg ñi nga xam ne ñooy lee romains Hiraql wa Hizba mu ne ñooñu bi nga xam ne ñenn ñi waa Mu'ta ba ñu jógee foofu war a jaamu ñu dellu amarahum rasulullah waraja'u ñu dellu mooy jóge Mu'ta daldi dellu amarahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil masiri ila Makka bi ñu dellu see Medina gis nañ niñ dellu see woon ñenn ñi nga xam ne ñoom eh, dañoo jàpp ne ñooy ñooy ñiñ ne woon ñoom ñiñ doon yaa furraar farartum fi sabilillah gisoon nañ ne li gën a dëgër mooy ne ñooñu ñooy ñi dawoon mais am na ñoo xam ne te ñooy ñi mujj gañe ñi àndoon ak Seydina Xaalid ibn al-Walid après dañoo ñibbisi ginnaaw ba ñu gañee ñooñu nag bi ñu dellusee mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam da leen digal ne leen dem leen aywa dox leen dem ñu jëm Makka xam nga fatxu màkk ak ak euh, euh, euh, presque benn la woon ndax Mu'ta mu ngi amoon ci jumaadal uula waaw fatxu Makkaam ci Ramadan kon bi ñëwee après quelques jours après da ne wala ay mois waxul kañ la après daal mais ay moi la ndax mu Ramadan après la mien mooy Dul Qa'da non jumaadal uula après jumaada saaniya euh, ba ramadan mooy am na ay am na kii num tudd du ñaari fan voilà yonent ma lay saar saam daal di leen wax ñu daal di dem Makka mu ne fa lamantaha ila mar Dhahran ànd ak ñoom mooy bi fatxu mooy ñoom bi ñibbisee ba fatxu Makka jot ci Ramadan ni ci weeru koor bi yonent ma lay saar saam dafa wax waa Mu'ta ñi demoon Mu'ta tamit bokk leen ay yéen it ndax ñépp la wax ñu dem nee na nag bi ñu ñëwee di dem ba agsi Marra Dhahran ab bërëb la bu nekk entre Makka ak Medina mu ne nazala bil Aqaba ci la wàcc ci Aqaba foofu fa arsala al junaata yajtanuuna al kabaas mu daldi digal ñi nga xam ne ñooy wittkat yi ne leen ngeen dem ci garabu arak yi ngeen daldi fay witt li nga xam ne mooy samarul arak muy furiwu garab googu ñu xame ci alkabaas mu ne fa qultu li Sa'id kii mu ne ah Sinaan ibn Ismaayil nee ma ne ma ne Sa'iid ibn Mina di Abul Walid ma ne ko wamaa huwa lan mooy kabaas kabaas mooy lan lu muy teg mu ne ma qaala samarul araak ne ma kabaas mooy fruit giy jóge ci garabu araak qaala nee na euh, mu ne ma Eh, fantalaqa mooy muy nettali mu ne bi mu leen digalee loolu moom alayhi salaatu wassalaam mu ne fantalaqa ibnu mas'uudin fii man yajtani mu ne bokkoon na ci ñooñu doon dem ngir dem witti li nga xam ne mooy kabaas seydina abdallah ibn mas'uud ibnu ummi abdir radiyallahu taala anhu wa an ummiha ah abdallah ibn mas'ud bokkoon na ci ñoom ah abdallah ibn mas'ud mooy kan ra'il ghanam ra'il ghanam moom itam sàmm na kaana bi makkata yar'a ghanaman li Uqba ibn Abi Mu'ayt al-mal'un alayhi la'natullah mais Makka ba mu fa nee moom Seydina Abdullah ibn Mas'ud gisoon nañu ko bokk na ci njëkk a gis seen tarjama wallah temps yooyu dafa mel ni maa ngi koy fàttaliku sax maa ngi fàttaliku affaire bi comme démb bi ñuy def tarjamaam temps xaw ma ab sojama jàppoon foog naa ab hiver la tombeloon waaw temps soj maa ngi woon ci soj mi metti di jànkoontoog moom moom raa'il ghanam seydina abdallah ibni mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa son nañ ba muy sàmm ba yonent mi alayhi salaatu salaam benn bés ci mettitu makka ya tar taru makka ya fitnaay waa qurayshi mu génnoon benn bés àndoon ak siddiquhu al mukabbaru seydina siddiq radiyallahu bi biñ ci biti Makka dem ci àll bi daje faak raa'i xanam muy Seydina Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu nee na ma jële ci moom ay saar yoo xam ne amul kenn ku koy xëccoog man Abdallah ibn Mas'ud na ma ko dégg laa ko mokkal ma ne ko damaa bëgg nga jàngal ko mu ne ma damaa bëgg jàng mu ne ko innaka ghuliyun mu'allam Allahu akbar yow as ngone nga goo xam ne jàngal nañ la waaw dellul ci tarjamaam moom seydinaa ibnu ummi abdir radiyallahu anhuma boo bëggee am lu gën a gaatu ci loolu lool gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo demoon bi yonent bi alayhi salaatu salaam digle nañu witti kabaas mu ne fantalaqa ibnu mas'ud fi man yajtani Seydina Abdullah ibn Mas'ud daldi dem bokk ci ñi nga xam ne ñoo doon witt qaala fa ja'ala ahaduhum idha asaaba habbatan tayyiba qadhafaha fi fihi wa kaanu yanzuruuna ila diqqati saaqay ibn Mas'ud wa huwa yarqa fi ash-shajara fa yadhakuun mu ne wittkat yi daldi dem ci garab yi yéeg ci garab yi bu ñu gisee doom bu baax te neex te neex mu daal di koy lekk sànq maa ngi la doon wax ci koor lañ ne woon dinañ ci ñëw nga ne ma yii dañoo woor dañu woorul dañ naan la dinañ ñëw ci loolu ci jataay bii ñëw insha allah ndax woor nañ bi ñuy génn mais yonent bi saa salaam dafa dog dogloo nit ñi nit ñi dog waaw ba na muy ubbee Makka jour ya mu fa def yépp ba weer wi dee lépp wooru ko moom alayhi salaatu wasalaam ndax ci tukki lañ ne woon yooyu dinañ ci ñëw insha allah insha allah eh, eh, eh loolu waxoon nañ ko est bi ñuy def ci masalaay koor gi masalaay koor gi waxoon nañu ci affaire wàññi affaire nit ki bu wooree buy tukki ñaata ñaa kañ la mën a dox ak affaire julli tamit affaire julli waxuñu ko woon kañ lay wàññeeg yooyu si loolu waxoon nañu ko si si si si si si loolu yàggoon nañ ci yii si si yàggoon nañ ci. wa walillahi alhamdu wal minna kon duñ ci jaaraat duñ ci jaaraat léegi léegi kon moo tax fii mu ne bu kenn ci ñoom gisee doom bu baax dal di koy sànni ci gémmiñam mooy lekk ko kanta ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu Euh, ibn Mas'ud Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kantaa moom kantaa moom mu ne wa kaana Abdullah mu ne wa kaanu bokk yanzuruuna ila diqqati saaqi ibn ibn Mas'ud wa huwa yarqa fi shajar fa yadhakuun saxaaba yi radiyallahu anhum gis Seydina Abdullah ibn Mas'ud bu muy yéeg ci garab yi ngir witt mais ñu gis mole yi mooy tànk yi mole yi euh, ni mu sewe mais loolu nag di leen reetaan loo ci ndax ni mu sewe woon ñuy reetaan ndax ni tànk yi mole yi daal di sewe léegi ah fa qaala rasulullah yeneen ki ma lay saab saab gis leen ñuy ree lool yeneen ki ma lay saab saab ne leen ta'jabuuna min diqqati saaqayhi fa walladhi nafsi bi yadihi lahumaa athqalu fil miizaani min Uhud yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne leen ndax da ngeen di reetaan ci ndax ndax sew euh, euh, euh, ni ni moleem yi yeelam yi ni mu sewee loolu ngeen di reetaan lool ngeen di reetaan ah lool ngeen di yéemu ndax ndax kii Abdallah ibn Mas'ud ni yeel yi sewe ah fa walladhi nafsi bi yede maa ngi wat man yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci ki nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom muy borom bi subhaanahu wa taala lahuma athqalu fi lmiizaani min Uhud allahu akbar mu ne leen maa ngi wàcc ki nga xam ne sama loxo sama bakkan mu ngi ci loxoom këne ñaari tànkam yu sew yii yeelam yu sew yii ngeen di ree moo gën a diis ca balance ba yawmal qiyaam ci montagne Uhud buñ ko jëloon teg ko ci balance bi ñuy natt jëf yi jël tànki yeelu Seydina Abdullah ibn Mas'ud teg ko ci beneen balance bi yeelu Seydina Abdullah ibn Mas'ud mooy gën diis le mont de Uhud gis ngeen Uhud gis ngeen ko ci télé bi wala ku dem foofu gis nga fa xare ba amee woon fa ñu faate si ñoom Seydina Hamza ñoom Seydina Abdallah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhu ñoom Abdallah ibn Jubayr ak ñooñu le radiyallahu ta'ala anhum gis ngeen montagne boobu ni muy toll yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ci miisaan bi ci balance yi ñuy peser jëf yi ñaari yeelu Ibn Mas'ud yi nga xamante ne nii yu sew lañ ñoo gën a diis ca baas ba yi nga xamante ne mooy montagne Uhud Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar léegi euh, fii nii am na masala boo xam ne ci wàllu aqida dañ ko fay waxaale dañ ko fay traitaale ndax dafa jëm ci yi nga xam ne dañ koo war a gëm mooy al mizan yooyu dafa bokk ci yi nga xam ne ci pas pasu jullit mooy mu gëm ne comme ci alhamdulilah aqida at-tahawiyya ak aqidatu ahli sunna wal jamaa gëm ne misaan bi am na balance boo xamante ne nii ci la ñuy peser jëfu nin yawmal qiyaama waaw bu dee lu baax la lu baax la bu lu baaxul la lu baaxul la léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dafa am benn masala bu ndaw mooy mais ana lan la ñuy peser yawmal qiyam jëf yi lañuy ñuy peser wala nit ñi ci boppam la ñuy peser loolu masala xilaafiya la wala ñaar ñépp mooy jëf yi la ñuy nit ki ci boppam ak peser li nga xamante ne mooy ay jëfam loolu loolu ay masala la mooy ne lool incha allah buñ àggee ci njàngat yi ñuy jële ci ghazwatul fath allah dinañ traité loolu masala boobu waaw ndax fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya naarun haamiya waa lan lañuy peser jëf yi kese walla nit ki ci boppam dañ koy peser wa wudi'a al mawazinul euh, mawazinul qist yawmal nan na ko waxe wa wudi'a al mawa euh, subhaanallah fàttinaaye bi nan la teg nan la tëggeeti mooy dañuy teg balance yi nga xam ne ci njub la ci maandute ci lañuy ci lañuy peser li nga xamante ne mooy jëfu jaam yi waaw yonent mi alayhi salaatu salaam kon ne leen mu ne ko mu ne leen kon yéen da di yéemu di reetaan ci sewuk yeelam yi wat naa ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom yeelam yi moo gin a diis ci balance bi balaasu jëf yi que montagne Uhud mu ne wa kaana radiyallahu anhu shay'in jaa bihi wa xiyaaru wa xiyaarahu fiihi ila rasulillah sallallahu alayhi mu ne kan imaam xam nga wax nañ la saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ku ci mas a gis bu rafet rek danga koy lekk mu ne kantaa ibnu Mas'ud saaxibu na'layni mi nga xam ne moo doon yor dàll yonent bi alayhi salaatu salaam fu mu toog ba summi dàllam mu jël ko bokk ko bu naree doxaat mu tegal ko waaw ah moom kàntaa moom fu mu wittoon bu rafet da ko doon da ko doon teg ci wet gi def ko am fu mu ko def ba mu baree mu indi yu rafet yooyu yépp indil ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa qaala mu ne fii daaka ci yoon mu wax loolu hada janaaya wa xiyaaruhu fii id kullu jaanin yaduhu ila fii mu ne hada janaaya wa xiyaaruhu fii id kullu jaanin yaduhu ila fii mu ñëw di yox yonente bi aleyhi salaatu yu rafet yi mu jëlee ci garab gi naan hada janaaya lii de mooy mooy li ma witt lii de mooy sama récolte wa xiyaaruhu li ci dàq nag ci sama récolte fii mu ngi ci biir mu ngi nii yow laa koy jox yonent ma lay saar saar id kullu jaanin ñi ci des ñépp wittkat yépp kantaa ñoom yaduhu ilaa fii lu mu witt ci lu rafet kantaa ñeneen ñi lu ñu witt ci lu rafet def nañ ko seen gémmiñ mais yow man ñi rafet yi yow laa koy jox allahu akbar allahu akbar amaa adraka man huwa ibn mas'ud allah Allah ibn Abd radiyallahu kon loolu ba léegi ci yoon wi la ba léegi imaam al-Hafiz ibn Kathir rahmatullah alayhi tudd na ci bërëb bii ba léegi ci yoon bi nii ci xadis boo xam ne mu ngi ci saxiixu imaamu muslim imaamul buxaari ak imaam muslim ibn al al-Qushayriyu raxmatullaahi alayhima mooy xadiis Seydina Anas Seydina Anas ibn Malik mais xam nga keroog maa loolu naan Seydina Anas dafa mel defuñ tar ñaam mais defuñu ko defuñu ko j'ai vérifié Seydina Anas defuñ tarjamaam et ce qui est bizarre mooy li ñu gis ay xadiisam dafa bari xam naa looloo tax ñu foog ne dañ koo mujj def alors que defuñu tarjama ba léegi gisuñu tarjama Seydina Anas Anas xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa neen nañ ko gis benn nañ ko gis peut-être ci biir Fathu Makka dinañ ko gis amaana wala en tout cas nañ ko gis insha allah naka noonu Ibn eh, Ibn gisaguñu ko ndax ndax moom baayam bi mu koy indi fee lañ daje. mooy jox fa selon imaam az-Zuhri imaam Ibn Hisham baayam rek la tuddoon moo tax tuddaguñ imaam Abdullah ibn Abbas bu ñu ko tuddee insha allah dinañ ñëw ci ay mbiram xabrul ummati wa tarjumaanul quraan radiyallahu taala an imaam Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne mu ne an fajna arnaban wa nahnu bi marri dhahraan fa sa'a al-qawmu fa ghulibu non fa laghibu fa laghibu fa adraktuha fa akhadhtuha fa ataytuha fa ataytu biha aba talhata fa dhabahaha wa ba'atha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi warikiha aw fakhidayha fa qabila ah Anas radiyallahu anhu mu ne biñ nee marru Dahran saxiixayni nag wax na la ne ñoom waxuñ ne riwaaya yi précisé ne fatxu Makka lañ doon dem. waaye ku mel ni imaam alxaafiz ibn Kasiir ci albidaaya wa nihaaya moo ko indi ci bërëb bii waaw moom moo ko indi ci bërëb bii ci wàll wi ci fii nii bi mu ne moom Seydina Anas an fajna arnaban wa nahnu bi marri dhahran mu ne dañoo doon dàq benn njombor fekk ñu ngi woon mooy dañ ko njombor gi dañ ko comme mu nekk foo xam ne dafa doon làqatu ñu kii ko ngir mu génn ñu jàpp waaw nee na fekk boobu ñu ngi woon Marru Zahraan fekk ñu ngi woon Marru Zahraan mu ne fasaal qawmu falaxibu nombor gi daw xam nga lëg dafa gaaw lëg mi nga xamante ne genn gi gàtt na te mën naa daw ah mu ne fees xam nga bërit goog muy def ku mu dal affaire bii nii nga xam ne waajee gaaw mooy lëg yi nekk ci ci ci ci kii ci ci ci àll bi gaaw lañu def lapin lëkk lièvre lièvre yi ah mooy gis nga noon ñuy nekk ci sexew mi nga ñëwul boo boo jege boo laalee rek ñu ne fëx te ni ñuy dawe dañuy jaar nii jaar nii nga foog ne nii lañu jaar feneen waaw loolu lu naqaree jàpp la foog nga nekk expert dëgg ka ma mosoon a gis mu jàpp ko moom xam naa dafa <laughs> talent yi sëy naa anas yi da cee am dara ne boobay noonu la dañ ne nii mu ne fëx ci àll bi fële ca Bawol ca sexew ya waaw mais waaju moom moom xam naa ko aay la ci yooyu fexe na daal defi déebaa déebam ba ba ba ñëw ak moom Seyna Anas mu ne fasaa al qawmu fa laxibu nit ñi daw di ko topp fa laxibu mu lottal leen ndax lool mooy doo mu lottal la koo xam ne danga naan lii mu jaar gauche fa ngay deme gauche mu jaar droite ba pare dugg fenn ne fes dootoo gis xam nga di topp koo xam ne ligne droite lay daw moo gën a yomb koo xam ne ay zigzag lay def waaw mu ne nag bi nit ñi lottee man fa adraktuha man ma jàpp ko man sëy naa anas fa axastuha ma téye ko ma dab njombor gi dal di koy jàpp nee na ma indil ko aba talha fa dabaxaha sayyidna abu talha laa ko indil mu dal di koy rendi mu ne bi mu ko rendee nag mu jël tànk bi ah dal di koy jox yonent bi ñaari ci tànk yi dal di koy jox yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nangu ko daal di koy nangu loolu mooy la xam nga danga naan mais mais nettali bi mooy loolu dañuy wan nekkoon kon njombor dagan naa lekk contrairement wak euh, déggoon siit ba naan dafa xaraama mais loolu dëgg njombor dagan naa lekk njombor dagan naa lekk Euh, ndax euh, dama ko déggoon mu ne mu ne loolu mu ne affaire dafa xaraam kenn du ko lekk maa ko non non non <laughs> benn siit euh, la woon boo xam ne irakien la <laughs> ab irakien la bu ma xamoon mais ma ne ko non non mu ne ma affaire bi non non non <laughs> bu doon tey naa ko ne wala boog après ay at même quelques années après ndax boo xaw ma lu ñu doon waxati rek mu wax lool mais après vite fait lañ ci wax mu jàll. Euh, mais après même après bu ci sama xel dewaatoon naa mais lan moo tax jotuma ko damaa mooy lii day wane ne njomborot. Euh, viande lapin loolu euh, dafa dagara lekk ak tamit que ne dafa mooy lu ñuy mën a rendi la mais waxoon nañ la tamit bu dee am rëbb la dafa nekk looy rëbb mooy boo ko nee tuy loo xamante ne nii day jam maa anhara dam loo xam ne ñaw na tey tuur deret boo ko rëbbee loolu mën naa mën naa baax te tamit bu ko ab kal ida arsalta lam waxoon seydina adi ibn xaatim waxoon ko tamit seydina abu thalabatal xushani radiyallahu taala anhu xadiis yépp yooyu yépp ñu ngi saxiixayn yonent mi alei salaatu salaam doon leen wax ku nekk ci ñoom ñaar ida arsalta kalbakal muallam fa adraka fa amsaka fa kul waaye nag bu commencé lekk bul kii ndax xamoo ndax moom da ko jàppaloon boppam mooy bu ci commencé lekk voilà Euh, amaana dinañ mësa ñëw ci masalaay rëbb masalaay rëbb euh, peut nañ ko gis ci bu ñuy euh, waaw occasion ci aj gi ah. waaw da bokk na ci yiñ xam naa foofu dinañ ñëw ci kitaabu say ab téere bu dëbb ñun dañoo foog ne diine ji l'islam daal moo tax boo xamul xamoo da ngay foog ne mais lii yow li nga foog naan toog yaakaar naan xanaa kay lii lislaam waxu ci mooy yow yaa am problème loolu duy téere laa ilaha illallah yow noddu gi ñuy xeet nii foog ne noddu da ñëw rek taxaw mais lool mais ay masalay kese la njàpp gi ngay fii mais njàpp mooy lépp ah waaw mooy loo ci jël nag noonu la l'islam lépp la ñu jàngal xataa dem boo demee ci toilette yi nan nga fay comporter woon nan ngay def la Seydina Salman waxoon yahud ba waaw a jal ay juif ba naan ko yow yéen daal seen yonent bi lépp la jàngal même bu ngeen demee ci toilette mu ne ko a jal wax nga dëgg mooy juif bi pour ironie taxoon mu koy wax mais bu doon ñun moom esprit Euh, complexe yi nga xam ne d'infériorité ak complexe d'infériorité gi ñu am dañuy rusa wax yooyu sax naan loolu dañ koo jàngale ci diine ji la waaw comme la Seydina Mohamed Hassan doon wax ak Cheikh Mohamed Hassan daan naan ba mu demee loolu mosoon naa ko fu tudd fële euh, égyptien la ab sëriñ bu égyptien euh, New York doon wax ci hadis ñu gisoon. <laughs> xadis <laughs> ba doon wax ci wàllu kii nu mu tudd saxaaba yi radiyallahu anhum keroog sulxul xudaybiya ba ñuy xëccoo yonent bi saa salaatu salaam këne bu tifli bu tiflee sax ñuy xëccoo tifleen bi di ko diw xadis boobu xam nga fii ba bari na gaa yoo xam ne gaa yi wooyu seen bopp ay intellectuel walla intellectuel yàlla ay intellectuel gaa yooyu noonu walla ay isla kii du ay islamologue ñooñu doo gis xadiis yu mel noonu ñu ciy sawar a wax surtout bu dee ne ay conférence yoo xam ne nee nañ boroom cravate yi lañ fa woo waaw <laughs> ah, que ñoom ñoo xamul dara waaw Seydina kii nag saxaaba yi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaatu salaam sëy naa salmaan ba ko juif bi waxeelu dana ko ah kay kay noonu la deme jàngal dana yonent yéen lépp la leen jàngal mu ne sii lépp lañu jàngal même buñ demee wanag wanag ci toilette yi lañuy def sax nañu fay comporté woo jàngal nañu ko waaw akbar waaw akbar dara baawu ko luy yiw lu nekk ñoddi na ko indil ñu ko tegal ñu ñu ne fiy nelaw nag malheureusement ñuy nelaw kon loolu day la fait que yonent sallallahu alayhi nangu ko day wane ne kon viande lapin dagan na dagan naa lekk voilà loolu moom fayeen yi moom dinañ kontaan ñoom ñi nga xam ne ñoom <laughs> ñoom moom dañuy doxal asl bi quoi <laughs> al aslu fil ashyaa i daal at tahaara sawaay mbir yi daal ci cosaan dafa dagan fii mu ne ñoom aslu boobu ci lañu ne dañuy lekk rek dañuy lekk rek ba kere ñu ne leen nag eh yéen xanaa yëgu ngeen woon ne aaya bi daa tere lii wala xadiis bi ñu ne ah waaw ah, boobu da xamuñu ko woon <laughs> ay way lu fayen jàmbaar la de <laughs> kon loolu la naa Anas wax mu ne kon yeneen ci bale yu saat saam daal di daal di koy nangu fa qabila bi mu ko joxee loolu mu daal di koy nangu moom alayhi salaatu wassalaam kon tey insha allah xam naa dañuy yem nii ñu ngi kon ci yoon wi marru dhahran léegi nag bii di ñëw ci lañuy dugg nag ci wàllu li jëm ci wàllu koor gi li jëm ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu koor gi ndax ci lañu ne gis nañ sànq ñu ngi naan kabaas yi dañ doon jël di lekk loolu parce que dinañ ñëw ci côté boobu ak euh, nan la demee